yonent àlla Muhammad <clears throat> sallallahu alayhi wa sallam mu ne xadijatu sa alal gi ak li mul bari man Muhammad soxlaw ci dara bu lu nga may defal mu daake ma dem ci àll ba di wéetal yàlla seetal ku ñu naan alal a ngi nii lu la bëgg na ko ca def nga lànk ne alal gi dey bëgguma ci dara bul nga may defal loo xam ne danaa ko lekk dong di ca jaamu yàlla moo Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi doon dem ci doj googale te mooy doj bi ñu tuddee jabalu nuur ca kaw a kaw am na benn xunt fa fa nekk ñu ko tuddee xarul hiraa ci la yont yàlla nekk foofale mu di fa def diir yu yàgg di weetal yàlla di seet ni yàlla ajee asamaan si te amul lu ko dékku ak ni mu dendee suuf si amul dara lu ko téye bu dul nguurab yàlla bi subhaanahu wa taala ba Muhammad demee ba am ñeent fukki at ci la ko Jibril feeñoo ne ko eey ana Jibril iqra ya Muhammad eey man de man maay Jibril jàngal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ne ko ma ana bi qaari' man dey ñun doon ñu njàng njàng day dowul suñu mbir mu naj Seydina Muhammad taf ko ci boppam Muhammad daal di ko rëcc ñëw ci kër gi ah ne Xadijatu man day dama yaakaar ne dama bëgg a dof am na lu may feeñu te ca doj ga mu may naj rek naan moom mooy Jibril naan ma Muhammad iqra ah mu ne ko Jibril mu ne ko tur boobu day man xàmmewu ma ko ci biir tur yi waaye sama doomi mbokk bi ñu ko tuddee waraqatu ibnu nawfal waraqatu bu nawfal moom ku jàngoon téere yu njëkk yi la nañu dem ñu laaj ko loolu mooy lan ba yonte yàlla Muhammad ñëwee ànd ak xadijatu ah ci naaj bu tàng boobale ba xadijatu daal di nuyoo moom waraqatu ibnu nawfal mu ne ah waaw naaj bu tàng bi xadijatu yow loo ciy dox ak koo àndal mu ne ko sama borom kër la àndal di Muhammad ah mu ne ko ndey mbir la mu ne ko Muhammad lan la mu ne ko man day dama doon dem ci àll ba di wéetal yàlla am lu ma fa feeñu naan ma moom moo di Jibril ba ko góor gi déggee mu laay tëb sukk ci ay buti oomam ne quddusun quddusun quddusun ku set ku sell di Jibril ku set ku sell di ko yebal di yàlla mu jëm ku set ku sell di aw yonant di ko andi lu set lu sell te mooy téere loolu day mooy naamuusu Muusa wallahi loolu day mooy naamuusu Isa li doon dikkee Seydina Muusa di ak yonant wallahi moo la dikkee mu Muhammad mu daal di sëgg daal di jooy Muhammad ne ko looy jooy yow Waraqa mu ne ko wallahi yelloonte ma nekkoon waxambaane say mbokk bés bu ñu lay génnee keroog ma gunge la a ah, mu ne danañ ma génnee mu ne ko wallahi danañ la génnee de teraanga yii nga yore amul kenn ku koy andil ay mbokkam bu duñu añaane ko yal na yàlla dimbali ñu noono yépp métti na waaye noono mbokk métti na ku la waroon a jàppale ku la waroon a dimbale ki la waroon a fonk ki la waroon a suqali bu njëkkee nekk aw noon wallahi jëmuwaay amatul ah mu ne ko sa mbokk dinañ la génnee de ba léegi loolu mooy sunna ci biir dund gi boo nekkee yonante ñëw ci aw dëkk sa askan ñoo leen njëkk a bañ boo nekkee waliw sa askan moo leen njëkk a bañ seetal góor yàlla yi amul kenn koo xam ne fa mu juddoo fa la tëdd tey boo demee Faas da nga fa fekk Abul Abbas Ahmadu Tijaan Chérif yal na yàlla taas ci barkeem mi ngi gane àddina aynul maadi ci Algérie waaye fitna ak balaa ak coono moo ko fa toxal seeta Cheikh Abdul Qadir Jilani xaddasallahu sirahu mi ngi gane àddina ca niif ca jilaan bokk ci askan bu ñu tuddee kaylaan am ñu naan borom ñaari bàmmeel yi déedéet Cheikh Abdul Qadir Jilani amul ñaari bàmmeel kiilaan askanam la jilaan fa la fekk baax réew la mi ngi diggante Iran ak Irak ñu ko tuddee Tibiristan fa la gane àddina waaye seetal fa mu tëdd ca Bagdad kon nitu yàlla yëpp borom teraanga yëpp borom xéewal yëpp ñi leen di njëkk a bañ ñoo di seen mbokk ñoo di seen jegeñaale duñ leen nangul buñ demee ba nga xam ne amatuñ ci pexe nag ñu soog a sukk di raam ah fekk ña leen njëkk yóbbu nañ barke ba la dese mooy alal ba rek waaye barke ba dem na yàlla nañ yàlla teel a xamul boppam ba ñu nangul borom cër ak cëram bi jaay seydina muhammad xadijatu ne ko fi muhammad tooge ci kër gi ne eh xadijatu mi ngi ñëw mu ne ko kaay sama ndeyjoor mu toog ndeyjooram mu ne ko yaa ngi koy gis mu ne waaw mu ne ko kaay sama càmmoñ mu ñëw càmmoñam mu ne ko yaa ngi koy gis mu ne maa ngi koy gis xadijatu dindi musóoram ne ko yaa ngi koy gis muhammad mu ne déedéet gisatuma ko ah mu ne ko déedéet li warakatu wax daal mooy dëgg rek mooy daal mbir mi du seytaane bu doon seytaane jigéen bu futteekoo sax day wéy di ko xool waaye lii li mu waxoon mooy naamusu Muusa waaye mooy naamusu Isa boo demee yow loo koy wax mu ne moom def na naan iqra ya Muhammad jàngal yow Muhammad mu ne ko loo koy tontu mu ne man dama koy ne maa ana bi xaare man du ma jàng kat ndax doon ma jàng man sàmmkat laa woon ma jóge ca nekk commerçant xaw ma mbind mu ne ko bul ko waxati loolu boo demee bu ne la iqra yaa Muhammad neel maasa aqra ana lay jàng feetal jigéen bu baax dana defal jëkkëram jigéen bu baax dana suqali borom këram jigéen bu baax dana tegtal yoon goo xam ne kër daf cee jaar neex yàlla nañu yàlla may xeetu jigéen yooyu le di jaay Seydina Muhammad ba mu demee ci doj ya ah Jibril ne kaas yegsi ne ko iqra ya muhammad mu ne ko lan lay jàng mu ne ko iqra bismi rabbikal ladhi xalaq xalaqal insana min alaq ah ci la alquran tàmbale nubuwa ci iqra la tàmbale rasul mi ngi tàmbale ci yaayul mudassir muhammad jibril tàmbale di wàcc ci moom andil ko alquran aaya bi njëkk a wàcc ci alquran mooy baatu iqra jàngal ku jàngul doo xam da nga dégg mag mu ne man dama mage mënatuma jàng sama xel mënatul dara te woy bu mu dégg ci rajo bi mën na ci jaaraat ku mu gën a gis ñaar fukki at bu la gisee dana la xàmmee kon fii dafa bañ a jàng alquran waaye ku ko mun la bàyyi leen ko bu deeyee buñ ko jàngalee alquran du ko jëriñ la alquran ki ko bëggoon di ko jàng boo deeyee buñ la ko jàngalee dina la jëriñ waaye yow doo jàng alquran boo deeyil buñ la jàngalee téeméeri kaamil wallahi du la jëriñ yal yàlla dimbale yaa rabbi ah ci la Muhammad ñëwee ci kër gi ah nekk na yonent tey ba mu ñëwee yaramam mi ngi diis mu ne Xadijatu dastiri nii dastiri nii sàng ma sàng ma mool ma mool ma muur ma muur ma Jibril ñëw ne ko yaayool mu dastir xum fa ansir yow Muhammad waroo nelaw ku ñëpp yaakaar waroo nelaw nga nelaw mu nelaw loolu musiba la diw moomu la nelaw du raw ay maasa mukk koŋ-koŋ jógal bët set na doo leen raw mukk nitu yàlla ñu néew ci nelaw lañu nelaw def leen di fef waaye du ñu ñu waajal nelaw mukk yàlla ñu yàlla may maqaama yooyu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la ko yàlla joxe risaala ci la ko yàlla joxe nubuwa jibril tàmbali di wàcc alquran doon téeméeri saar ak fukki saar ak ñeent tolloog jaami'u tolloog lam yalit moom yonent yàlla Muhammad jibril di ànd ak moom guddi di ànd ak moom bëccëg di ànd ak moom suba di ànd ak moom ngoon mbokk yi seet leen yonent yàlla aadama mooy baayu bépp nit waaye fukki yoon ak ñaar dong ci la gis Seydina Jibril xam nga lii néew na te aadama dund na at yu takku waaye fukki yoon ak ñaar dong ci la aadama gis Seydina Jibril yonent yàlla Idrissa ñeenti yoon dong la gis Seydina Jibril yonent yàlla nuuhu ak dundam bu yàgg boobale juróom fukk yoon la gis seydina jibril yonent yàlla ibrahima ak mbaaxam bi ñeent fukki yoon ak ñaar la gis seydina jibril yonent yàlla muusa ak kéemtaanam nga ñeenti téeméeri yoon la gis seydina jibril yonent yàlla isa coow bi ko topp yépp fukki yoon dong la gis seydina jibril sayyidina Muhammad ñaata yoon la gis Jibril kakadun ulufu na la ko gis téeméeri junni ñaar fukki junni ñeenti junni sallallahu alayhi wasallam fii dafa dëkkoon ak Jibril moo tax baax ki tagg na ko kayfa mazdi liman xadimu sarahu jabrailul amin tulal layaali naka laay taggee jëmm joo xam ne Jibril moo ko doon baleel këram nga kenn du toll kooku mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci loolu nekkee nabiyu ana lan la Muhammad doon woote mooy baatu laa ilaha illallah Muhammad rasulullah ñu lànk ne ñoom ñu ngi yor ñetti téeméeru yàlla ak juróom benn fukki yàlla fajul seen aaju yi benn yàlla naka lay fajee seen aaju yooyale ñu ñooy réer yàllay bant weñ armion nikel përëm betteex doj xeer yàlla bi mooy maye doom yàlla bi mooy maye doom yàlla bi booy tukki moom ngay tàggu yépp ay xëram la woon ñu wër kaaba gi Muhammad ne laa ilaha illallah laa nekkul musta nekk te du nekk mukk ilaha buur boo xam ne jaamu ko dina jur njëriñ ñàkk koo jaamu di jur lor amul illallah bu du yàlla rek muhammadun jaam képp la waaye rasulullah yonentab yàlla la lii rek lañ lànkoon ñu daal di dog ak ñoom dem ci abu taalib ne ko muhammad mii nanga ko tere li muy wax mu ngi ŋàññi suñu yàlla yi suñu yàlla yi bàyyi ah mu ne ko muhammad day dara jotu ko ku wér la de ñu ne ko bu fekkee nguur la bëgg ñu def ko muy buuri makka bu fekkee jabar la bëgg suñu doom yépp génn mu seet bi ko ci dàqal mu jël ko bu fekkee alal la bëgg kenn ku nekk xaaj alal jox ko waaye na bàyyi suñu yàlla yi ah Muhammad nanguwul bàyyi taxam woo ko ne ko Muhammad ah Makka day say mbokk lañu ñii sa askan lañu sa waaso lañu sa xeet lañu sa giit lañu man daal bëgguma ŋaay ak moom nga ŋaay ñoom Muhammad téye ne bàyyi taxam dafa bëgg a jéng jëm ci ñoom Muhammad ne ko sama bàyyi tax bu ñu tegoon jant bi ak tàngooram sama ndeyjoor teg weer bi ak dijjaayam ak seddaayam sama càmmoñ wallahi du ma bàyyi li ma yàlla wax xanaa damay dee rek wala fi ma jëm ma yegg foofale mu ne ko Muhammad demal du ma la bàyyee kenn maag yow ba lu ya yàlla dogal ah ci lañu ñu dogee Seydina Muhammad mooy li ñu di embargo ku jëm ci kudul kudul ñoom rek ñu xeex la bu ngeen nemmee ko courant bi mun na def ñetti weer du dagg bés bu ne xew xew na saañ ñu dagg ko andi nañu ma camion ba mu fees ak ceeb ma delloo ko wàccee nañu ay camion ceeb ak suukar ci buntu kër bi mën nañ ko yóbbu mu ne duñ ko yóbbu ma ne kon du ngeen yegg seen kër bu ngeen yegg ci tali bi ne sëriñ si raxasu ma naan ko ñu jël ko yóbbu ko téye leen ko waaye loolu amul lu ñu deful seen OCI bi lu nekk wax nañ ko ca waaye di woote di nag yàlla di woo ay musiciens ñuy tëgg ay xale yu góor ak jigéen di pàkkar ñi mbokk yi kooku ban diina la dangay woote diina ay kilifa jóge fu nekk ci àddina bi ana looy bëggalee gone yi waxoo leen yàlla waxoo leen yonent bi woo ay musiciens ñuy woy ay xale di pàkkar ñi wallahi lii jëmu ci Seydina Muhammad xaadimu rasul xamul woon lii alxaji Malik xamul woon lii Baye Niass xamul woon lii Omarul Fuuti xamul woon lii maam li Mawlaay xamul woon lii loolu kuñ ci woo ñun duñu wuyu mukk ñun ci sonda lañu juddoo ca lañu yaroo ñu ngi ñaan yàlla dee ci courant bi daf ñoo bett du dara faalewu mu ci dara bés bu ñu ne saañ xew la nañu dagg ligne bi Senghor daana ko def kilifu bu mag ci Kaolack fii waaye bàmmeelu Senghor kenn du fa jaar te kilifu boobu ñu ngi koy raamal ba tey te dundatul ba yowmal xiyaamati benn njiit rek lañu am mooy Seydina Muhammad bu ñu jëlee lépp te bàyyee ñu Muhammad nangu nañ ko sallallahu alayhi wasallam moo tax ba muy yëngu maa ngi ree sama xol maa ngi kontaan mooy coono gi dal nitu yàlla yi alhamdulillahi rabbil alamin dal na ma kaw ci kanam mbir mi yàlla xas na ko nangu du delloo ti ginnaaw mukk yàlla na yàlla dimbale yàlla kon képp ku jëm ci yàlla rek xamal la ñu jëm ci yow yàlla na yàlla fay yàlla ñépp daw nañ ñëw taxaw gendarme yi daw na ñëw taxaw waaye nangeen xam ne lu yàlla namm ci jëmm ji dafay nekk rek Omar dañ ko rey teewul mu doon Omar bun Xattaab Ousmane dañ ko rey Aliou dañ ko rey Hassan dañ ko rey Hussein dañ ko rey sëñ Bamba fukki at ak ñaar mu ngi ci loxo tubaab waaye képp koo xam ne sa maam ne woon na jaajëf Serigne Touba doo torox ba yowmal qiyaamati kon jëmm ji téeméeri gendarme bu fi nekkee te yàlla na mu jëmm ji génn àdduna tey mun leen ci dara dafay dem rek te wallahi man mi taxaw du seen bët waaye dee laa gën a bëgg ci dund comme xam ngeen fi ma jëm doy na lu yàlla dogale baax na yàlla yàlla dimbale yàlla kon lii rek moo fi nekk yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko embargo daal di ko dog ñu daal di ko jàmb di ko xeex saxaaba dem nañ ba xiif ba dañ doon jël ay der di ko xooj di ko togg ngir lekk ko dem nañ ba bu ñuy xoolante dafay mel ni saxat moo nekk seen diggante dal leen ñu yeggali guddi gi soreetul yonent yàlla muhammad mu ne leen dem leen dëkk bu ñu dee xabasa am na buur bu baax bu fa nekk ah duñ fa tooñ ni mukk sahaaba yi daal di gàddaay fukki góor ak benn ak ñeenti jigéen ñu dem àll ba daal dugg ay gaal di ko joow ngir sàmm seen diina di ko joow di ko joow ba yegg fa ñu jëm nekk fa jamono ci gàttal waa Makka ñëw ngir dañu leen di delloo ah ba lemee ba jaamaarloo dëgg daal di feeñ ñu bàyyi leen fa am lu xew Makka julli di daal di ñëw ndeke soppeeku amul ñu dellu gàddaayaat juróom-ñett fukki góor ak ñett ak fukki jigéen ak juróom-ñett lii yëpp waa Makka bind nañu ak bataaxal def ko ci Kaaba ga ndeke max lekk na ko lépp ba mu des bismika allahumma Muhammad nekk ci loolu ba yàlla andi teraanga teraanga tàmbali rek Xadija Abu Taalib daal di faatu ñu teg ci ñett fan rek Xadijatu tam daal di faatu Muhammad ñu fase doomam yépp fase Ummu Kalsuum fase Ruqiya boo Faatimatu buntu Rasuul ndaw la lool mooy caatu Seydina Muhammad ci jigéeni Ibrahim mooy caatam ci góor ñi kooku yaayam nit ku ñuul la mooy Maria alxibtiya mi ngi dëkk Égypte ah yonent yàlla Muhammad dellu ci waañ bi xale yi tuuti muy dimbalante ñoom lii métti na mu dem yas mu dem Taif di wuti ndimbal ci néegu ndeyam ba mu ñëwee mu gis nijaayam te mooy ibnu abdi yàlla la mu ne ko kii du Muhammad mu ne ko looy wut mu ne ko baay mu ne ko nijaay ku am kër baay am nga kër ndey sama kër bàyyi nag dañ ma jàmb bañ ma dama ñëw tey jii ngir ngeen dimbale ma mu ne lan la mu ne ko yàlla moo ma yónni mu ne ko demal man kuy fen waxuma ci moom dara yàlla moo la yónni balaa yàlla di la yónni ma mi sa nijaay yàlla yónni ma gis nga kilifteef kilifa ak mag du benn nit dana màgget bi am ay juróom-ñett fukki at fekk xale bu tuuti la xelam motul ak ku mu doon nag yéen gis koo xam ne amagul fukki at waaye jëmm ju mot la bu ñu ko joxoon réew dana ko jiir kon ba mag di jul ba mag ji judd fekk kilifa mi ngi ci biir ndeyam moom Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu def foofu fukki fan mu def foofu weer am na ñu ne bu teg fukki fan am na ñu ne weer ah mu ne nag comme ñii wuyuñ ma maa ngi génn waaye na ma sàng sutura ba bu ñu ma fitnaal na ngeen ma sàng sutura ba bu ma kenn fitnaal ba loolu amee ba mu génn ñu koy sànni xeer di ko sànni doj ba tànkam yépp di nàcc mi ngi àndoon ak benn xale mooy Sayd bun Harisata tànk yi di nàcc kooku di ko mar mu ne ko gaawal bu deret laalee fii bérab bi jàmm dootu fi nekk ba yomal xiyaamati am ñaari nit ñu nekk seen tool mooy Utbatu bun Rabia ak Saybatu bun Rabia ñu daal di woo seen benn jaam ñu ko tuddee addaas ñu ne ko kële day suñu mbokk dox bi nekk Makka la seetal dox lañ doon tuddee Seydina Muhammad xayru xalqillaahi ne ko demal nga jox ko tàndarma bi demal nga jox ko raisin bi xam naa fii xiifa ko bëgg a rey ba ko ñëwee ci Muhammad mu ne ko sama sang moo ma yónnee naa la jox tàndarma gi Muhammad jël ci benn bismillah kooku daal di ko tiim ne ko bismillah baal bii de man mosuma ko dégg ci réew mi bismillah booy lekk mu ne ko yow foo jóge mu ne ko man maa ngi jóge ci dëkk bu ñu tuddee Ninwa ci réewu Irak dangay ñëw Ninwa soog a dem Mawsil mu ne ko Ninwa Seydina Muhammad sëgg rek boo di daal di tooy ak rongoñ mu ne ko lan la mu ne ko sama mbokk bi fa nekk ah mu ne yow ngay arab dëkk boobu di dëkk ajam ay kurdu ñoo fa dëkk yow noo fa amee mbokk noo fa amee ay mbokk mu ne ko yonent yàlla yunusa fa la dëkkoon fa la ko yàlla yebaloon mu ne ko luy sa mbokk ak moom mu ne ko yonent la man yàlla ma yónni kooku sëgg ci tànkame di jooy e, di ko maral deretam mu ne ko yow sa ndawal arab na ci safara deret gi dugg sa biir aljana nga jëm yellonte yàlla war ñu deret googale ba loolu amee ñu ne ko hee suñu dox ba yàq na suñu jaam ba seetal mi koy jaamu jibril daal dina cëpp taxaw ci kanamam ah mu ne ko jibril sa riir gi foor na tey mu ne ko waaw malayka bi yore doju àddina bi yëpp moom laa àndal ne na dëkk bii la toroxal nii sànni la ba sa yaram yëpp di nàcc ñaari doj yi nga xam ne ñoo leen wër jox ko ni ndigale mu tàmp leen ñoom ñëpp ñu dee yonent yàlla Muhammad daal sëgg jooy mu ne ko lan la moo ne ko lii la ma yàlla namal na leen bàyyi dañoo xamul bés bu ñu xamee lii du leen dal dañ may wuyu rek bàyyi leen bu ñu gëmul yàlla danañ am doom bu gëm yàlla bu ñu amul doom bu gëm yàlla danañ am sët bu gëm yàlla jibril na ko wallahi ah yàlla mi la tuddee muhammadul mustafa wallahi yàlla juumul yaay mustafa dëgg-dëgg ku set ku sell ku baax a ngi nii ñu tooñ la nga mun a fayeeku nga net baal naa lii lu rëy la tey ñun dañuy fa fayeeku rek ku jekku jekkali Muhammad dafa doon jekku daal di jëllale kon nañu di jekk bu ñu jekkootee nañu jëllale li ñu def ci baatin te yàlla xam ko ah bu ñu ko toppee woon rek musiba daal di am am na ku ñuy sukkal di ko raamal bu ñu xamoon baatinam fenn du ko jegeñ yal yàlla yàggal sutura yaa rabbi ci la Muhammad del see Makka ci la ko yàlla yebalee jibril ne ko waa suuf yëpp lànk nañ la dinaa la yóbbu foo ne kaw gën a koo kawe suuf gën koo suufe mooy asamaan ci la jibril ñëwee ànd ak mikaayil ah, rañaan dikk na ci la ñu rañaanee andi ko al buraaq moom yonte yàlla muhammad mu tong ci kaw buraaq fas la fas goo xam ne kanamu doomi aadama la yore genn fas la yore ndigg nag la yore baatu gëléem la yore tànk ya njeexu berkella la mboolem juri àddina seen melokaan mi ngi ci jur googal fu bëtam seen rek tànkam tegu fa ba loolu amee ci la yonte yàlla Muhammad yéege ci alburaaq Jibril ndeyjooram Mikaayil càmmoñam moom la ku baax ki di wax saral ma maal aminu fawqal amin yal nañu ko yàlla fayal yaa rabbi ci la ñu ñu dem ba ci kanam mu ne ko ma yi fii mooy fi fii mooy fi ngay rañaane fii fii mooy fi ngay gàddaaye fii mooy Yasrib mooy Medina ñu dem ba ci kanam ñu seen tàndarma mu ne ko wàccal mu wàcc mu ne ko fii nag mu ne ko fii mooy bayti laxm fii la Seydina Isa juddoo ci ron garabu tàndarma bale ñu jogaat bi ci kanam ñu seen taax yu weex yu rafet mu ne ko fii nag mu ne ko fii mooy baytil maqdis fii mooy Jérusalem yàlla na ko yàlla dellu siwaat ci julli di yaa rabbi yaa rabbi allah tey ñu ngi fay ren di julli di rendi goo xam ne kenn mënu la ko kenn yënguwul ñu ngi gas tey ñoom yahudi bay dugg ci ron jàkka ji màbb rek la dese ñëpp ne patt kenn waxul te ne ay julli la ana suñu diina mu wàcc yàlla yee yonent yonent yi seen bàmmeel nekk foofu ñoom ñëpp ñu sàppe yonent yàlla Muhammad ànd ak ñoom jaamu yàlla loolu mooy mi'raj subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haraami ila al masjidil aqsa allazi baarakna hawlahu ci la ràññaane nag jëm asamaan bañ yegge ci asamaan bu njëkk ñu fekk fa aadama asamaanu ñaareel isa ak yahya asmaanu ñetteel yusuf ñeenteel idrisa juróomeel haaruna juróom benneel yonte yàlla musa juróom ñaareel seydina ibrahim alayhi salaam mi ngi wéeru ci kaaba gi ñuy tuddee baytul ma'mur kaaba googu ak bii ñoo tiimante bu rëccoon day mel ni bool ak kubéeram mi ngi cee wéeru di jàngal ay xale yi nga xam ne dañoo deete muskallafuñu kon képp ko am doom bu faatu te muskallaful santal yàlla métti na ci zahir waaye bànneex la yowmal qiyaamati nga wàcc dëkk boo xamul kenn am ku daw ñoo ne bàyyi ndox mu sedd ngi nii kaay nga sangu noppalu aña ngi nii kenn ku nekk bëgg na ko te képp ko am doom boo xam ne faatu na képp ko am doom boo xam ne faatu na te muskallafagul bu yowmal qiyaamate ci ñu ngi nekk ci yonte yàlla ibrahima ca keppaaru baytil ma'mur kaaba góogale mooy kaabay malayka yi bés bu nekk juróom-ñaar fukki junni malayka danañ ko aj ñu demee dootuñ dikkati ba yawmal qiyaamati allahu akbar malayka moo bëri wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa hu ah ci la nuyoo yonent yàlla ibrahim nuyu xale yooyu la bu yawmal qiyaamate bu yëngoo ba yëngu ah nit ñi ñu ngi ñu ngi sonn bopp doomi adama dana bax ni cin ngir jëfam xale yooyu bu ñu gisee seen waajur ni ay yow yàlla yaa ñu xañoon suñu bànneexu way yi ci àddina bi ah tey de dañuy ànd ak ñoom coono gi walla ñu ànd ak ñoom bànneex bële ba loolu amee yàlla ne leen dem leen andi seen way yi waaye lii nag doom bu juddul ci sëy bokk ci de bépp doom boo xam ne juddul ci biir sëy dana fitnawu dana fitnal wayjuram na ngeen dellu ci yàlla bànneex a benn minute jox la lu lay alak àddina jox la lu lay alak àllaxira lii musiba la lu sell di lii lu ñaaw lii bon na te ne nañu mu jóg àddina moom rek moo fi nekk tàmbali na lool balaa ñuy takk sëy rek fekk ngénte nañu doom nañu daganal laax laax musta aram ñu bon rek sëriñ bu koñoor doye di daal di bokk kaamee damay takk si sëy boobu la yàlla jéppi na ko kaamil kenn du ko bokk dafay alku rek yonent yàlla Muhammad ne rubba qaari'il qur'aan wal qur'aan yal anhu bëgg na kuy jàng alquran alquran mu ngi koy rëbb mooy loolu rek di foyee kaamil rek munu munu munu munu munu rek mottali ni kaam nga tëj ko àndil ñuy xeexaw bu ñu koy séddoo léegi dafa rusu sax sëriñ si jàng leen kaamil bi te yàlla tax lu ñu leen jox leew na leen waaye dem bay xaccoo kii dee xamoo ku sell la xamoo ku sell nga bokk kaamil wàccee nañ kaamil sa musiba nga wàccee sa musiba nga wàcce àndu leen seen sago buñ leen wooyatee ci kaani leen wàccee kaamil seet leen ki ngeen di wàccel kan la bu loolu musiba la leen di jural yàlla bëri na yërmaane waaye téere mi bëggul kenn fooyee ko de yàlla na yàlla dimbaliñ yaa rabbi yonent yàlla Muhammad ànd ak jibril ba mu yegg fi jibril di yem jibril ne jibril ko bu ma paasee fii damay mel ni xawar gu ñu sànn ci biir safara damay seey man musuma paase fii kenn du yéeg ba paase fii kenn du wàcc ba paase fii demal yaa ngi noonu yàllaa ngi noonu le Muhammad di dem di dem gis ci itam yi butitam yi maa ngi jéggalu ci wax bi gis yaramam yépp ñu ko yàlla bindee ah xel daal di commencé sonn naasu dikk na ci moom mu dellu siwaat na ko jibril mu ne ko xarit dana bàyyi xaritam fii fi nga ma jëlee ak fi nga ma ànd mu ne lii lépp yaa tax yàlla bind ko lawlaaka la maa xuliqat samsun wala qamarun wala nujumun wala samawaatun wala ardun lii lépp yaa tax yàlla bind ko sallallahu alayhi wasallam mu ne ko jibril loo bëgg boo demee ma waxal la ko yàlla mu ne ko man daal li ma bëgg ba yowmal qiyaamatee yàlla may ma ma tàllal sama laax ci kaw siraat ummatu muhammad jaar ci ba duñu yëg ne siraat am na yàlla na yàlla fayal jibril ya ci la muhammad demee ba ni mu yeggee ci borom bi subhaanahu wa taala xel attanu ko ñi xam yàlla rek ñoo xam li lii may wax waxu zahira waaye buñ delloo ci baatin diis na ci la muhammad ñëwee di xotti géej ji di xotti kiiraay yi ba yegg ci borom bi subhaanahu wa yàlla daal di ko gàttanalu attahiyaatu lillahi azakiyatullahi attayibaatu salawatullahi assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu ah Muhammad daal gestu yam ci yàlla assalaamu alayka ya nabiyyu yàlla bàkk na yàlla yàlla kañ na ko malayka yi yenu aras ñu kontaan ñu ne ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mooy fi ñuy yëngal baaraan ni assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin liy waxu seydinaa muhammad la yàlla daal di ko berndeel tatagal ko teral ko la woon fa woon na fa tadalla fa kaana qaaba qawsayn aw adnaa seetal summa danaa fa tadalla li kenn mënu ko jël laa yaarifu llaha illa allaha fattaidu fa diinu diinaani imaanu wa ishraaku xanaa yàlla dafa amul ci suuf lii leneen wax la lii mooy fanaaw mooy jeex mooy lii ma leen doon wax jeex ci yàlla góogale ñu xam yàlla ñoo koy xam yéen ñuy tukki ci avion yi xam ngeen ko mooy li ñu dee force dénerti wax ma force énergie force d'inertie laa wax bu avion ne cas bàyyi suuf si am na luy génn ci yow mënoo ko nettali kenn boo demee tuuti mu del siwaat ci yow loolu lañu ñu tuddee fanaaw loolu la nit yàlla di gis jékki-jékki loolu dugg ci moom mu gis asamaan ak li ci biir ak suuf ci saa si mu del siwaat yàlla nañu yàlla xamal yàlla ba léegi tubaab yaa ngi seet fu ñuy qualifier ak fu ñuy classer force boobu la xamuñ Muhammad yàlla daal di ko jox li mu ko jox julli ci la bokk xam ngeen julli ni ko yàlla joxe balaa muy dem yàlla ne ko Muhammad yaa tax ma bind lépp da ngay dem safara seeti ko dem aljana seeti ko dem péncab yàlla seeti ko ba mu demee ba mu demee aljana mu fekk fa ridwaan mooy directeur biir aljana yàlla nañ ko yàlla woon mu fóon Muhammad ànd ak moom ci biir Muhammad visité aljana yépp àddina bi dangay ngay gas tiwo nga soog a am robinet àllaaxira tiwo bi danga koy séen ni ndox bi di jaare ci biir miir bi nii géeju lem géeju sàngara ku naan bu addina bi te tuuboo ñeent fukki fan boo dee safara nga jëm te doo naan subhaanallah yàlla nañ ci yàlla musal am na ñu koy jënd di ko jox seen fas sàngara araam na jox ko fas sax araam na lu mu ca liggéey boo ko lekkee yàkki naan sàngara yéen a yam ne bu fas biiram di metti boo ko joxee euh, beer wala rikles rikles sàngara la de mu dugg aljana yépp mu ne Malik mu ne Ridwaan lu fi dugal nit mu ne li fi dugal nit mooy xaafisul lisaan xaafisul quraan saa imu ramadaan mut imul ji aan aljana ñeent yi moo fa gaaw a dugal nit téye sa làmmiñ nit romb la nga ne bàndee ngi ne di dem loo ci xam nit romb la nga ne cagaa ngi ne dem loo ci xam képp kuy wëttu sa làmmiñ doo fen doo karabaane doo ràmbaaj doo jëw amagum nga benn point ci dugg aljana ñaareel bi mooy xaafisul quran ku wëttu alquran di ko jëfee boo mokkaloon alquran yëpp te doo ko jëfee yow xaamilul quran ga da ko yenu waaye mokkaloo ko képp ku mokkal alquran fàttewaat ko doo texe ku am alquran di ko jëfee am nga ñaari point ak kan saa imu ramadan kuy woor weeru koor ñun léegi bu woori koor ñëwee boo duggee ci dëkk yu mag yi boo gisee ni ñuy sànnee seen yooyu ci pool yi muy con la ilaha illallah da ngay foog ne weeru amul gis ponkal toog ci biir passion bu ŋàmpee rek subhanallah te ne ay jullit lañ kenn ku nekk sa ulde daal di jóg te bu weeru koor jeexee doo am ulde ñeenteel mooy lan mooy mut imul ji kuy lexal kuy lexal ñu xiif kuy lexal ñu xiif kuy lexal ñu xiif waaye waxuma benn ndékki waxuma benn añ dimbale ko ñaar téeméer bi nga koy jox bés bu nekk ñetti téeméer bi nga koy jox bés bu nekk du wàññi dara sa compte bi waaye coow coow ñu ngi dimbale nit ñi ñu ngi dimbale nit ñi saako ceeb mun na yore kër ci at sa gémmiñ niin na te sa biir feesul yonent bi jóge aljana dem safara mu ñëw daal di nuyanteeg Malik mooy directeuru safara ba mu ba ko Muhammad nuyoo rek mu daal ne ko yow yaay Muhammad mu ne ko waaw mu ne ko lu la xamal ne man maay Muhammad mu ne ba ma yàlla bindee ba léegi musuma dégg mu ne ko lu tax mu ne ngir bu may dóor waa safara bu ñu yuuxu mu mel ne dañuy ree may dolli rek yàlla na ci yàlla musal ba mu duggee safara seet ko yépp subhaanallah mu gis ay jigéen ñu ngi leen aj seen seen kawar ñuy lang comme ni ndaw lu buuse di lange ndaw lu métti ndekk ñooñu ñooy ñi du lool musóor ñi doon jokk seen kawar ñooñu gis ay jigéen ñu ngi leen yar ñu ngi leen dugalal ay lonk comme ni buusi di lonkee ñu ngi lonk seen ween ci kaw ñi ñooy jigéen ñi nga xam ne dañ doon yëngal seen ween ci kaw ñu lu seen jëkkër di wone seen ween yi di sol yu dang ngir seen ween yi marqué ñooñu la mu gis ay nit ñu ngi jël manuel xale yi duñ ko xam waaye mag ni xam nañ ko mooy ni ñu doon manuelee oto yi am ñu ñu dugal manuel seen gémmiñ génnee ko seen ginnaaw di ko windeel ndeka mooy ñu doon lekk riba di la dërëm di fayee ko ñaar dërëm leble benn kilo di fayeeku kilo ak genn wàll li ko ñooñu la am ay góor ñu ngi jël seen awra teg ko ci kaw xeer di jël tàpparka ko dóor jël ay jigéen di dugal tàpparkay safara ci seen awra di ko génne mu ndeke ñooñ ñoo doon njaalokat yi yi fa nekk kenn mënu ko tudd ba loolu amee ci la demee pénc fa pénc yomal xiyaamati di am ña ko yore mu ne leen fii nag luy mbiram alhamdulilah njël jot na ñu nodd ba déwénati bu ñu fi fekk yàlla yàlla dimbale yàlla nii rekk la bu ñu fi fekkee ñu ànd ak yéen def ko bu ñu fi fekkul yéen ngeen ñaanal yërmande yàlla bu doon suñu sago la danañu ànd ak yéen ba yonante bi dugg bàmmeelam waaye lii la yàlla dogal lii la yàlla dogal nañ ko nangu gëm ko waaye bu leen ragal dara fi ñu jëm ku ragal du ci bokk de fi ñu jëm ku ragal du ci bokk na ngeen doon ëkk bu leen doon xobi garab ëkk ngelaw bu ñëw dana ko yëngal dugal ko ci pax dootul génnati waaye ëkk lu ngelaw yëngu-yëngu daf ko fay bàyyiwaat na ngeen doon ñu dëgër ngeen ànd ak yàlla képp ku leen sonnal dana jeex te ngeen wéy jëm ci Seydina Muhammad sëriñ bi ci néegu ñax la nekkoon ñaata ministre moo ko fi fekk ne dañ koy tabaxal këram gi yéen xam ngeen man xam naa comme dundatuñu kii mooy kii moo doon ministre de finance yore économique kii mooy ron njàng Sénégal mu leneen doy na li ngeen ma indil xam fu ngeen ko jëlee doy na te moom ci néegu ñax la nekkoon boo téye da nga gis asamaan si yéen ñëpp gis ngeen loolu buy taw dafay jël perméable teg ko ci ay téereem lu ko mooy yëpp dafay dafay tooy kero ba mu ne ko loolu defar sa kër gi mu ne man ma defar ko taw bi di senn ca kaw kenn ci umatu Muhammad bu ma dajeg yonent bi lu ma koy wax bàyyil ci néegu ñax laa dund laa judd bàyyil ma dee rek lii du yàgg bàyyi mel noonu yow nga am terrasse di ànd ak ñi nga xam ne jëmuñu fenn bu lu ci caay-caay rek waxuma courant de waaye ndox mi sax bu ñu ko dogee du ñu wéy ànd ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lépp lu ñu xañ nañ ko jël fi ak ñu ngi dese jàkka bi dese daara ji lépp doy suñu dispensaire bañ ko tàmbalee ñu ne téeméeri million ak fukk ak fukk ak benn la am ñuy reena du yegg waaye insha allah fii ak fukki fan ak juróom danañ ko ubbi julli yëpp di ci faju kenn du leen gëdd foofal yalwaanuñu ko du dërëmu nguur du réewu arab lépp wax nañ ko dafay ñengo Xadafi moo koy dimbale lépp wax nañ ko kurus bi ñu yàkkamti ko lii mooy xablul rusul sama bàyyi nee na ma teel sa kurus bi mu doon sa sandaal mar du la sonnal ma ci loolu rek laa toog ba yàlla andi lii lépp kon dellu gannaaw amul sëñ bi jumaam juróom-ñaari at ci la ko tabax bii gis ngeen fukki weer ak juróom-ñeent laa ko tabax gëm yàlla rek moo am solo na ngeen doon ay nit ñu wér na ngeen doon ay nit ñu dëgg xoqatal bi du dara dañ lay yóbbu dikk dañ lay tëj dañ lay rey dañ lay génne réew mi lépp nañ ko def waaye baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah du génn fi baabadal loolu doy na waxoon naa ko ñëpp ma ne leen ay groupe danañ couper courant bi dañ ko couper lu ma xam la ni ñu amee ay nit ci kaw noonu la amee ay taalibe ci kaw la amee ay taalibe ci kaw lu ñu sémbu yëg naa ko waaw sëriñ nag boo demee ba lu ñu waxul doo ko xam lemal sa der ak say kurus nga daal di ko lakk benn yoon dellu leen ci yàlla lépp dana mat bu ñu leen tegee musiba yi bu ñu leen tegee balaa gëm leen ko gëm leen ko Cheikh Hamalla tubaab yi yóbbu nañ ko bu léegi ba del siwul waaye sama jigéenu maamu moo ko jur ay sutu jàll kon nit doo am mbokk mu mel noonu mu jànkoonteeg li ngay delloo gannaaw loolu du am ba yomal xiyaamati gëm leen yàlla bu ñu amee nag nañ ko rey bu ñu amul nag ganaar lañu am nañ ko jox yàlla gën bëgg yàlla Seydina Muhammad bu leen ko xeebal dara lu araam bàyyi leen ko alal gu leewul bàyyi leen ko ànd leen ak yàlla ànd ak Seydina Muhammad lépp dana dajaloo ñi naan du wéy du wéy wallahi ñoom ñoo dul yi danañu dee te l'islam day wéy ci kanam li ñu bëgg du sotti mukk boñ bu nar a reer diina du sax ci gémmiñ mukk kon noddukat bi na noddu ñu julli dellu si ma ñaanal leen ñu yeewee ko ba déwénati bu kenn dem bu duñu ñaan yàlla yàlla dimbale yàlla yàlla dimbale yàlla yàlla jaay seydinaa muhammad sallallahu